baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim wala nukallifu nafsan illaa wuscahaa waladaynaa kitaabun yantiqu bilxaqi wa hum laa yudlamuun kon suñu boroom bi wax ci laayaab juróom benn fukk bi ak ñaar mu ne walaa nukallifu ñun de duñu gàll nafsan duñu charte daal di yenn nafsan benn bakkan illaa lu dul wuscahaa li nga xam ne moom laa ko yaatal may ko ko mu man koo def mooy li nga xam ne li mu àttan kese laay gàll li nga xam ne mooy doo bakkan waa dama yi de alayhimu doomu aadama yi alayhimu alayhi salaatu wassalaam mu ne wala day naa te nekk na fi ñun mooy gis nga lan mooy borom bi lii mu ñu teg digal ñu ko ci sharia bi digal ko xeet yi fi jiitoon ku nekk ca sa bi yonent loolu ku nekk ñam ko digal mën nañu koo def te mooy li nga xamante ne nii loolu moom sikku nekku ci moom lay wax nii mu ne wala day naa te nekk na fi ñun borom bi kitaabun téere boo xamante ne nii yantiqu bil haqqi mooy wax dëgg gi nga xam ne moom lañ newe woon li ñu newe woon fii ci kaw suuf muy seen kitaaban yooyu nga xam ne kiraaman kaatibiin muy seen téere jëf yi yi nga xam ne moom la leen malaaka yi doon bindal li ñu ne woon fii suñu boroom ne téere yooyu yépp maa leen di récupérer mu ngi ci mandee yantiqu bil xaq mooy ñëw nag di nettali seen mbir yi ñu fi woon ci kaw suuf ci weet di maag yoo yële bil haqq ci dëgg nag waaye suñu boroom wala day naa nekk na ci ñun kitaabun téere boo xam ne muy lawhul mahfuz yantiqu bil yi mooy li nga xamante ne nii mooy li ñu waroon a jëf lépp bind nañ ko fa loolu mooy dëppook li ñuy def kon nag wa hum te ñoom laa moon kenn du leen tooñ de li ñu defoon fii malaaka yi doon ko bind alayhimu salaatu wassalaam bu yowmal qiyaamee ku nekk rek sa téere jëf loolu lañ lay joxaat mu new bal li am ba des nag quluubuhum gis nga wa yéeféru Makka yi zaadaha Allahu tashrifan wa takrima ak yéefér yépp yi nga xam ne ñooy bañ alquran ñoom dañoo nekk fii ghamratin dañoo nekk ci déng-déng ci ak péyu waaye nekk ci ak réer mooy ak cànkute min hada ci alquran ji ba mënuñu koo gëm moo tax mooy ñoom ni ñuy xoole ak ni ñuy déggee ni ñuy gisee àddina bi ak ni alquran di waxee ak ni bu sa bi bëggee nit ñi dunde ko mooy dafa wuteek ñoom ni ñuy xalaatee moo tax dañoo nekk ci cànkute ci lool mooy dañ koo wëlliif lool moo tax nekk ci téyooku dengi dengi min hada lool moo tax nag wala hum te ñoom nag ñeel naa leen amaalu lay min duni daalika yu wuteeg yi nga xam ne jot nañ fee def ci yu bonde hum laha aamiluuna mooy ne ñoom dinañu ko def ñoom dinañu def yeneeni caay-caay yoo xamante ne nii ñoom daal lu seen at yi di gën a dem ñuy gën a def ay tuuxi duuna yoo xamante ne nii wute naag yi ñuy def wala yu ko gën a garaaw ngi ñëw ci shirk gi ñu nekke am na yeneen yoo xamante ne ñuy def yoo xam ne bu ci nekk nag day waral seenu mbugal leen ëllëg de hatta noonu la ñuy nekke ci kaw suuf nag di nuur ci seen jëf yu yées yooyu kese jàppe ko lu baax ba ni nga xam ne ida axadna mutrafihim bil adab ba ni ñuy jàpp seen nooseur yi ñi nga xamante ne ñoom toppatoo seen biir ak seen yaram ak yooyu yëpp di nes nes yi fexe daal saa su ne daal mooy les grands noceurs jàpp ne daal ñoom loolu day wane ñoom ñoo yor àddina ñoo nekk ci dëgg suñu borom ne bàyyi leen rek nii laa leen di bàyyi ci seen déngi déngi yeeg seen caaxaan yooyu ak seen cànkute goo gëlee ba ni nga xam ne ci laa leen di jàpp nag ñoom ñoo ñële nooskat yooyu bil adaabi ci mbugal mu tarmi idahum yajarun bu boobaa nag nga dégg leen ñuy yuuxoo wala di yuuxoo di laaj lan dimbalooy wallooyi laata jarul su ñu borom ne bu boobaa ñu ne leen jarul ngeen di yuuxoo ko teen tentamaar tey di yuuxu naan ay dimbalu leen maay yooyu jaru ko al yawma tey de ndax mbugal maksi na innakum dëgg-dëgg yéen minna la tunsarun amul kenn kuy leen di dimbali tey ci mbugal mi ma leen nar a teg tey de lool manu la nekk xat dëgg-dëgg fàttale ko leen laata nii ngeen di faatu laata nii ma leen di teg mbugal mi ña nga xam ne dañ leen a faat ci toolu xare ak ña nga xam ne sax seen kaw lal ya ñuy génn àddina àddina ñu leer ne gis nag lañ leen doon dig ñu ko doon weddi ñu xam ne hé hé malaaka yaa ngii te nee woon nañ ñii amuñu ñu xam ne fii ñu wan leen fa ñu war a jëm ëllëg ñu xam ne dara baaxu ci ñu nekk fi di yuuxoo naan nag naan di yuuxu ñu leen di dimbalu ñu la leen jaru ngeen di yuuxu tey de di ñaan dimbaloo yi innakum yéen tey kenn du leen dimbali ci mbugal mi ma leen di teg de xat dëgg-dëgg fàttale ku leen ne kaanat nekkoon na ca léegi laata rek ngeen di faatu aayaat yi mbugal mi di leen dikkal aayaat yi sama laaya alquran yii tutla aleykum ñu nga leen ko doon jàngal de kuntum ngeen nekkoon nag ala anqabikum ca seen gannaaw daal tànki suuna ngeen di wane ginnaaw du ko walla sànni ko fële bëggu ngeen ku leen ci wax dara di dellu ginnaaw bu ñu leen di wax alquran ak laaya yi mustakbirina bihi ba pare ngeen di rëy rëylu ci alquran di ngeen dégg moom au lieu mu yokk leen ak mbaax waaye yéen dalee mel ni daal dalee na yokk ak rëy rëyloo saamiran ngeen nekk ñoo xam ne seen guddi yi daal ngeen ngeen ngeen ngeen koy veye nekk ci guddi yi di waxtaan rek tahjuruuna di wax wax ju dëng ci lislaam di wax wax joo xam ne lu dëgg ci lislaam waaye tahjuruuna ngeen di gàddaay alquran ba pare di wax lu ñaaw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu benn at benn firin la am borom mufassiruuna yi nag ñu bari dañ ne mustakbiriina bihi lii alxaramul makki lay wax mooy kaaba gi zaadaha llahu tashrifan wa takrima mooy daal yéen nekkoon ngeen ñu leen di jàngal suñu alquran yi ngeen koy wane ginnaaw yéen yéeferu makka yi zaadaha llahu tashrifan wa takrima wane ginnaaw mustakbiriina ba pare ngeen nekk ca kaabaak borom bi nga xam ne da ko fee defoon ngir ñu koy wéetal ngeen nekk fa nag ci xaram bi mustakbiriina bihi di fa réeréelu di wan ne arab yi yow yoon nga leen ëppalee ba pare di réeréelu ne yéen daal yéen a gën ñépp ba pare saamiran ngeen di fan ngeen di ngeen di yendu rek fu leen fekk daal yéen daal mooy guddi voilà ngeen di waxtaan waxtaanu guddi di wax loo xam ne nag dara baaxu ci di yendoo di faraano yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax ci moom yu ñaaw ak saxaabaam yi nga xam gëm fii ci Quraysh ak li nga xamante ne moom lañ wàcce ci moom muy alquran ngeen nekk fi di lan lu ngeen di def di ci waxtaan di ko saboote afalam yadabbaru suñu borom ne moo ñoom lan moo leen teree woon ñoom ñii ñoom ñi nga xamante ne nii mooy parce que euh, bala ñuy àgg foofu loolu moo tax yonent bi alayhi salaam bokk na ci li nga xam ne mooy boo jullee gee ba pare nekk fi di def mooy euh, yooy sum somma summaar yi di def ñooñ nga xamante ne ñooy veilleurs yi nga xam ne day tax du ñu julli gëj euh, fajar bu ay julli lañ nga xam ne seen veille yooyu ñuy def dañuy bàyyi ba fajar bi door jot ñu nelaw yi loolu moom day xaram moo tax yi sa sayyidina Abu Barza al aslami radiyallahu ta'ala anhu wa ardah ni xadis bi ne ci sahih imaamu Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi bim naan wa kaana yakrahu xadi al al al al al annawma qablahu qablaha wal wal xadiisa ba'daha mu ne yonent ma lay saa saam da doon sib bëgguloon kuy nelaw amaat julli gee ndax da doon bañ boo ko nelawee yow nga doo yeewu gee weesu ba pare nga yeewu fajar waaye da doon bañ bëggul woon te du doon sib mooy loolu ça dépend sib ci koo xamante ne nii moom man naa il faut mu nekk ndax dina baax ci kenn koo xam ne moom après day waxtaane waxu diine ak loolu comme ni ñoo xam ne ñoom la al imaamul Buxaari rahmatullah alayhi dafa ay buntu ci mooy ñoo xamante ne dañuy veiller ci guddi di waxtaane xam-xam ak loolu tuna comme ni ko yonent mi alayhi salaatu salaam doon defee ak ñoom Seydina Anas comme ni mu ko jàngalee ci xadiis yoo xam ne Seydina al imaam al Buxaari yu rahmatullah alayhi daal na koy indi ci Sahih bi bi naka noonu la doon nekk ak Seydina Siddiq radiyallahu anhu ak hadiis Seydina Abdallah ibn Abdurrahman ibn Abi Bakr boobu radiyallahu ta'ala anhu bu siiw yooyu yëpp di wane ne loolu mën naa nekk waaye mooy loolu mooy ngeen di wax diine di wax loo xam ne lu leen di jokkale seen borom ak xam-xam ak yooyu moom man ngeen koo def après gée waaye bu dee da ngeen di def loo xam ne nekk di waxtaan waxeetuwaanu àddina moo xamante ne du leen jariñ dara ba pare nar leen a fàttaloo ay julli yi après ngeen guddee tëdd ba pare du ngeen yeewu fajar loolu ndax loolu saddan li zari'a ndax lépp loo xamante ne nii day yóbbu ci lu bon dañuy fatt loolu mooy mbir ma day bon wasaa'il yi muy mooy day jël li nga xam ne mooy attey maqasidaha kon nag mooy maqasid yi bokk mooy li nga xamante ne mooy objectif yi mooy ne bu dee yow la lay jokkale ci lu bon loolu dañ koy tere même bu dee ne moom ci jëmmam nekkul lu xaram waaye dañ koy tere ndax lu bon lam lay jokkale bu dee la lay yóbbu nag ci lu baax loolu day nekk loo xam ne lu baax la xam nañ la doon wax farata la mais bu dee loo xam ne farata ngay def lay tax nga àgg ci farata boobu lay nekk farata ma la yatimmul waajibu illaa bihi fa huwa waajib comme ni nga xamante ne la siiree kon nag suñu boroom di continuer wallahu ta'ala alam mu ne afalam yaddabbarul qawla moo lan moo leen daal di di fàttaleku di settantal alquraan ji nga xam ne moom laa wàcce ci ñoom waa Quraysh ahum wala boog da leen a dikkal maalam yaati abaahum al awwalin a seen bàyyi leen jiite woon am ñu ne am jaahum mooy bal li am ba des mooy dikkal na leen maalam yati abaahumul awwalin alquran ju am solo jii nga xam ne kenn masu koo jot lu leen seen maam yi doon mën a am yépp masuñoo am alquran léegi ñu jox leen ko mais lan teree di ci bàyyi xel di ci settantal ba jaamu seen boroom ragal ko mooy bal jaahum li am ba des na leen ndexa maalam yati abaahumul awwalin ni nii kat seen bàyyi fi jiitu woon ñoom amuñu ko woon de kon nag affaire baa ngoog kon ñoom mënuñu woon a lii mooy euh, saisir occasion boo bële nga xamante ne dikkal na leen lu dikkalul woon ñi leen jiitu ci yiw wóolu kon di ko fàttaleku loolu la am lam yaarifu wala boog li xew mooy ñoom ñii yaay yéefiru Quraysh yi lam yaarifu dañoo xamul rasulahum waaw wala boog dañoo xamul yonent bi nga xam ne moom lañ yónni ci moom bi alayhi salaatu wassalaam fahum lahu munkurun daal ñoom ñu koy weddi daal naan ko waxoo li nga waxee wuute naak li am wal iyaadu billah di ko xeex fu ne waaye ñoom xanaa ñoom dañ koo xamul woon boog laata xanaa moom bokk te ñoom ñoo ko mooy lii yëpp laaju taw biir la mooy yéen daal cin li ngeen nekk ndax yii yëpp yéen a xam ne moom moo gënoon a wóor ci yéen alaa alaa du yéen ko tudde woon al amin que ne moo gën wóor te boobu kenn saxalu leen suukar wala teg put paaka ci seen put yi ne leen waxe leen ko woowe leen konoon noon déedéet am yaquluuna wala bokk ñoom dañuy wax bihi jinna këne moom ak ndof moo ko dugg ay jinnee ko sadd mooy bal yaquluuna li am ba des kay dañ koy wax waaye laa yu tawbiix la tamit mooy cim yéen nan ngeen mën a waxe loolu naan moom di moom daal jinne moo ko dal moo ko sadd ak ndof moo ko dugg bal li am ba des jaahum li am ba des mooy jaahum dikkal na leen bil haqq moom yonente bi alayhi salaatu wassalaam da leen a indi wax yu bii alquran jii nga xam ne mooy dëgg gi tuddee gi dëkkee yi nga xam ne moo moo moo moo moo moo jóge ci ki nga xam ne mooy allah di alhaq wa aktharuhum waaye li ëpp dafa fekk ne daal li ëpp ci ñoom yéeféru Quraysh yi lil haqqi kaarihuuna gis nga waxyub alquraan bi waxyub borom bi moom ci boppam kaarihuuna moom lañ bëggul parce que li ci ne xam nañ ne du rek looy jàng kese waaye dafa nekk loo xam ne moom nga war a dunde moom nga war a doxe lool moo tax Abu Jahlin keroog bi ko yonent ma ne sa saam ñëwee defee gàngoor naan ni Abu Taalib dañoo ñëw ngir nga wax sa doomu fee mbokk nii nag ngir nga jàppal jëlal ci moom mu jël ñoom mu ne man benn baat laa leen laaj Abu Jahlin ne ko way wat naa ko ci sa bàyyi ashra kalimaat dix tàttu lañ lay jox mu ne ko man benn rek laa leen laaj laa ilaha illa allah mooy ñu seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu